ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati salaam kon ñu ngi laaj ba léegi nettali bi nga xamante ne nii mooy tënk xew-xew Uhud kon gisoon nañu ci jataay gi ñu génn walillahi alhamdu walminna yoo nga xamante ne ci la kilifaay Quraysh yi nangule ñoom Safwaan ibn Umayya ak ñoom Ikrima ak Abdallah ibn Abi Rabi'a li ci yéemkat mooy ñi ñépp mujj nañu tuub dugg ci lislaam walillahi alhamdu wal minna waaye temps yooyu ñoo newoon ñi nga xam ne ñoo jiite woon rasul kufri bu Quraysh ñoo doon la tête de la mécréance ak weddi yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisoon nañ ne kon nag bi nga xam ne ci la leen waa Quraysh d'accord ale loola lee léegi nag ñu commencé nag di mobiliser gaa yi nag ngir nag gina ah daal di takk ñi nga xam ne mooy gaa yi ndax gisoon nañ li waral xare beeg yoo yële ñuy nag seeti nag les hommes les hommes d'influence ñi nga xam ne ñoom si dañoo am kaddu ak ci gox yi rawatina Quraysh ak tamit dëkk yi wër Quraysh léegi bu ko defee moom mu de ñoom ñu dem mën a mobiliser ñooñu wax ak ñoom ngir daal ñu ñëw bokk ci cause Quraysh ànd ak moom ci xare bi jàppale ko ci la say Safwan may Umayya demoon gisoon Abu Azza miñ la waxoon ay mbiram ci jotaay bii ñu génn al-Jumahi di Amr ibn Abdillah léegi nag bi nga xam ne ci la ñëw ci moom mu ne ko Abu Azza damaa bëgg man Safwan xam nañ sa bi nga xam ne sa dayo ci fii nii ci tax ci waa banu jumax la bokk ak salaat nañ wuy nga xam ne mooy ci poète yu mag yi léegi nag li nga bëgg li ñu bëgg ndax yow kat da ngaa nekk imruun sha'ir léegi nag dimbali ñu ak salaat nañ walla na na jattri bi del sànni mbir yi commencé léegi di duur ay kii yu yu metti di ko adressé Muhammad alayhi salaatu wassalaam ak gaayam yi ndax loolu dafa am mooy dafa man a gis nga moo tax waykat ba ne woon gis nga mooy kiiwu làmmeñu gaa yi yii nii po poète yi moo gën a metti sax waxtaan sihaani ñu jëloon xeej léeg-léeg dam la ko ci xol lii gis nga waxu poète yi ak yàqkatu ger der yi du gaa yi nga xam ne politiciens yi yi nga xam ne journalistes yi dañ leen a jàpp daal di li leen tong-tongee ñoom xam nañ li xew laajal ñoomin sa ci waa France ñoomin François Fillon mi fi doon bëgg a nekk ab président fële ci 2017 gis nga gars yi ni ko waa fa Canard enchaîné doon def nga xam ne par ndànk-ndànk la ñuy génne te loolu kat ñoom dëgg lañ doon wane mooy ñoom waxuñu li ñu lu lu amul waaye yow imagineel <laughs> mooy gis nga noonu ni muy méttee wala ñu yàq sab der ñëw ne la wala tuumal la ne la yow yàggaaloo njaaloog benn diw léegi yow def ko après yow bu weesoo gaa yi def ne nekk du woon dëgg bu ñëwee au lieu ñu defaat ko à une non non parce que loolu du ça ne vend pas du papier ca gannaaw lañ koy def bu ñu leen waxee ñu ne ñun nag fàttali ko doo waxoon nañ ne dañoo juum fekk yow entre temps jamono yooyu yàq nañ der waa ji waa ji fenn maratu koo dem moo tax gars yi mel noonu nga gis ya fay façon feebar yoo xam ne bu leen bu ñu leen tuumaalee yooy yooyu wala journaliste yi topp leen médias yi articles yi di dal. reportage yi nga xam ne journée bi yëpp li ci gën a dee nag mooy seen info continue yi France am ay façon BFM TV ay France Info rajo ak ñi nga xam ne France Info télé ki CNews ñooy buñ la jàppee benn xew nga xam ne daanaka dix minutes yu ne ci la ñuy ni indi ay experts yoo xam ne nee nañ dañu koy xam ta xamuñ dara di waxantu jàpp waa ji di ko waas naan lii ak lii gis nga ku taal télé foo man a jaar loolu ngay dégg loolu gis nga ni mu mettee moo tax ñu bari dañuy xaruñu ah ñenn ñi moom dañuy commencer ñu xamal leen ñu détecter ci ñoom feebar boo xam ne kat ñoom amuñu ko woon te jëlewul fenn lu dul la tàntamaar tintamar médiatique bi leen gaa yi teg loolu nag Abu Azza ñoom wax nañ la noonu lañ meloon ñoom shu'ara yi ñoom poète yi taaxuraankat yi ca ca foofale ca Quraysh ca arab yi looloo tax mu ne ko nag yow Abu Azza yow da ngaa nekk koo xam ne le grand poète léegi nag dimbali ñu ci sa làmmiñ sa poète yi dee ko sànni Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam defaral poète yu garaaw yi ak ñi nga xam ne ñoom la àndal de léegi nag Abu Azza ne ko haa ah ba pare naan ko nag boo paree def loolu lépp nga génn ànd ak ñun nga xam ne buñ taxawee nar a xare yow waxuñ la kas ta xarel taxawal fee di wax ca kaw di leen dóor misil yi la wax ci sa làmmiñ wi Abu Azza ne ko ah ah Safwan man kan Muhammad alayhi salaatu wassalaam daf ma baaxe woon kat fàtte woo bul fàtte ne man nii dañ maa jàppoon prisonnier kon nag di xareeteeg moom loolu joxoon naa ko sama fàtt sama kaddu ne ko dootuma xare kenn ku koy dimbali ku koy kuy xeex ak moom du ma ko dimbali léegi nag Seydina Safwan jàpp nopp Abu Azza bi ci gàttal daal di ko wax di ko yëyub noppam ba Abu Azza d'accord daal di commencer nag dem génn dem ci waa Tihama mooy foofale ci ci ci arab yi le noonu ci côté Arabie saoudite le bu tey quoi mooy Tihaama foofu noonu léegi nag di wër ci montagnes yi di côté yi foofu noonu nag di wër te di leen woo ngir lan ngir ñu jàppale waa Quraysh ci lii nga xamante ne nii moom lañ nar muy xarek l'islam ba pare nag bokk lam doon wax naan laa ta'iduni nasrakum ba'da al'am laa tas laa tuslimuuni laa yaxillu islaam di wax waxam yu ñaaw yooyu naan laa jeexale ko laa yaxillu islaam islaam daganut muy am fii jaziratul arab léegi nag ginnaaw kooku gars yi ñu naan déet waa Quraysh ci ñooñ rek lañ yem ñu dem ci beneen poète bu ñu naan Musaafi ibn Abdi Manaaf ibn Wahb ibn Hudaafa ibn Jumah moom itam ci waa Banu Jumah la bokkoon koo xamante ne nii moom itam gandum poète la woon ñu ne ko yow itam jógal mooy médias yi nañ commencé daal tout le temps di bombarder nit ñi ak la même même information ba nit ñi nga xam ne dañoo sëptikoon mbir mi leeru leen woon te amoon nañ ci dut sax amoon nañ ci sikki sàkk mu mujj mbir mi lu bari luñ koy gis gars yi leen ko répété di leen ko dóor dañuy mujj jàpp ne am na loolu lañ loon def musaafin daal di jóg moom tamit daal di dem ci ñi nga xamante ne ñooy waa banu kinaana ngir daal di leen mobiliser wax ak ñoom ñu jàppale seen mbokk yi nga xam ne si la te dañoo amoonu pacte ak ñoom ngir ñu leen di dimbali léegi nag nii la ba léegi kon ñu ngi Quraysh ni muy waajale li nga ngir génn li nga xamante ni mooy xare bii nga xamante ne moom lay waajal bi mu demee noonu nag ki nga xamante ne mooy Seydina Jubayr ibn Mut'im moom it mujj na tuut moo mbir yi mooy mbiru yàlla moo yéeme gis nga Uhud ña ko sooke gaa yépp daanaka moo daanaka ku ci deewul woon taa euh, ca xare ba kooku noonu mujj na nekk jullit li ci yéeme mooy loolu quoi mooy mbiru yàllaa ngoog allahu akbar moo tax képp ku naan ay sëriñ diw moom képp ku ko mere dee nga kii alku nga ba faw dañ naan loolu moom xanaa mu deewe ko al mais fekk deewul dara fii la dul alku mën naa mën naa tuub yonent bi alayhi salaatu li gën a garaaw gaa yi wax yow ñoom Abu Sufyan ñoom ñii ñoom Ikrima ñoom ñii ay Jubayr ibn Mut'im mais ñii ñoo doon noonam yi gën a mag ay te ñoom ñépp dañoo mujj nekk ay saxaaba mujj ku dul saxaaba te doo yonent ñoo la gën mënoo leen a gën voilà te ñoom ñii ñoom loolu defoon lii <laughs> waaye yow bu doon loolu kon moom kay fekk deewul di noonoog waaw ku yàlla ku ku xaritub yàlla moom ngay noonoog moom wala koo xam ne parandoo yàlla la ngay noonoog moom loolu yaa ngi ci teenu alkade tiim nga ko waaye est ci dugg ci yàlla kese la soob bu ko soobee doo ci dugg fen la da ngay tuub mu jeex jeex na voilà kon affaire baa ngi noonu le léegi nag Jubayr ibn Mut'im ci waajal gi ba léegi mu daal di woo ki nga xam ne mooy benn booyam benn jaamam boo xam ne moom la amoon boo xam ne Éthiopie la jóge woon muy Wahshi daal di woo ki nga xam ne Wahshi da nga xam ne wax sii dafa newoon waajoo xamante ne nii te Wahshi mii tamit tuub na <laughs> waaye mu gën a anhu léegi nag ne ko gis nga te daa manoon flèche at c'était un franc gis nga flèche bu yoree kiiwam dóor sànni moo se xallamaa yuxti bi mooy mu daal di dara daal di bëgg jam dara diir ko da du ko daal loolu lun lun raar la woon léegi nag Jubayr ibn Mut'im moo ko mooboon moo doon moo doon moom jaamam la woon Jubayr ibn Mut'im ne ko ne ko génnal ak nit ñi yow Wahshi ci xare bii ñuy waajal ne ko gis nga nag kaay ma wax la leen na Wahshi gis nga boo faatee Hamza ibn Abdil Muttalib amma Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di bàytaxu Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam faat ko ngir jënd ko sama baay sama bàytax sama frère baay bi nga xam ne moom lañ faatoon Badar muy Tu'ayma ibn Adi fa anta wax si na nga leer na man Jubayr di sa sang maa la ko wax du maa la moom booy rey Hamza ngir sama baytix sama rakku baay di ñu rey muy Tuayma yow nekk nga koo xam ne ku libre nga léegi nag bi nga xam ne loolu la wax kanta hind nag temps yooyu bu rombee Wahshi nag nga xam ne hind moom moomul Wahshi Jubayr moom moom nga moo tax mii moo ko moom waaye comme ko xam na ne loolu la ko sangam wax te xam na ne Wahshi mii c'est quelqu'un de très grave ah. Wahshi ku graaw la pion bu graaw la ci xeex ndax moom ku mën a ku mën a mooy gaa yi nga xam ne daanaka te yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na mbir mi ala innamal quwwatu ra'i alaa innamal quwwata ra alaa innamal quwwata ra alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen dëgg-dëgg force li tax ñuy wax doole ci xare mooy sànni boo xam ne mooy di cible te doo doo mooy te loolu la ra moom la wax yi wax si léegi nag ab hind bu ko masoon a romb naan ko way hën abaa dasma ishfi wastashfi naan ko yow abaa dasma ndax lool moo doon dàkkantalu ki nga xam ne mooy <laughs> mooy wax si naan ko mooy way han bon mooy bu may soññu nit ngir fekk ko xërtal ba def benn mbir bu doon ci xaj dañ naan ko zub bu dee ci fas ali di ko kii di ko kii ngir mu gaaw voilà noonu bu dee nit nag ñoom dana way hën abaa dasma hind naan koy abaa dasma aywa isfi mooy fajalal sa bopp nga xam ne boo defee liñ na wax li la sa sang wax yow da ngay nekk ku libre comme ñun di dox ci màkk comme a bu nekk sang comme ñépp wastashfi waaye nag daal di may faj waaye fajal fajalal sa sang Mut'im ibn Adi non euh, Jubayr ibn Mut'im boo ko faatalee mooy fat mooy mooy faj nga ko ndax dafa feebar depuis depuis depuis Badar daanaka euh, mooy mooy mooy mooy mooy gàcce gi ko dal ci ci bàyyi xam bi ñu nga xam ne rakku baayam bi ñu rey waaye it man man mii di Wahshi man mii Hind boo ma reyalee Hamza mi nga xam ne moo rey sama baay man man Hind moo rey moo rey sama baay moo rey ki nga xamante ne mooy Utba ibn Rabi'a rey sama baay tëx sama frère baay <laughs> Shayba ibn Rabi'a waaye moo rey waaye ki nga xamante ne nii mooy sama frère wayow al way way moom moo rey son frère te ñoo ñëpp mooy xam nga kenn ki Seydina Ali ko moo rey booy bi léegi ki ci des Shayba ko kanta Shayba nekk fa moo Ubayda biñ kiiwee Seydina Hamza ak Seydina Ali fekk fa dóorat ni koy jaasi ñu daal di xar ñu daal di faatu léegi nag Hind surtout baayam ji ji xam Seydina Hamza rey moo tax mu naan ko yaa aba way hën aba dasma shwi wastashwi ay wa waayi zo zub Hamza yow yow yow wax yi ci xare bi bu tàmbalee ne léegi nag bi waa Quraysh nag nii lañ doon def kanta léegi nag ñu ne bon lii rek doyul ñu génn seen jigéen ñi Amr ibn al-As génne jabaram ki nga xamante ne nii mooy Talha ibn Abi Talha mi yoroon drapeau bi bokkoon ci waa Banu Abdud Dar génn jabaram moom tamit waaye mu génn ki nga xamante ne yaayu Seydina Mus'ab ibn Umayr daal di génn ànd ak frère am di Abu Aziz ma nga xam ne tuddoon nañ ko bokkoon na ca prisonniers yi ñu frère moom la Seydina Musab doon wax romb ansaar yi bi ko jàpp naan koy gën a la takk bu dëgër gis nga kii yaayam borom alal ju bari la bés bu déggee ne jàpp nañ ko dina joxe lu bari mu ne ko yow sama frère yow ñu bokk ndey ak baay nga may wax lii mu ne ko hé bu ma waxati lool de kii la jàpp mooy sama frère mooy sama mbokk léegi nag yaayam génn ngir jigéen ñooñu ñu génn ñu bari ngir lan gën a soññu gaay bu ko defee kenn du daw tey ci xare bi nii nag la Quraysh daal di def defee ci waa Quraysh waa Banu Kinaana ak waa Tihaama ak génn seen alliés yi ci Ahaabish ngir nag ñu dem Madinatul Munawwara noonu lañ génne ak alal xaalis beeg lañ fa war a lekk wallahu ta'ala